masala mii wër-wërloo ci aju koo xam ne bone la loolu waxoon naa la bi ñu laajee laaj bi nga ne moo loolu loo ciy laaj ak li ci jëm du xanaa du yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na ndaw si naam wali ki wa wa wa wa wa wa laa kii ajr kon kay loolu leer na gaa ana moo waral seen laaj bi ñu ne la ah waaw laaj la nag parce que rek comme ni nga xamee wuute moom dafa bari masala moom kon lii mooy mi masala mi tasawurul masala dañ leen def li nga xam ne moom lañ naan tasawurul masala mooy man mii bu ma yoroon ab xale mooy xale bu majurul moo tax ñuy wax dinañ ñëw ci xale boo xam ne dafa ihram ba pare bi muy ihram xale la waaye laata muy bi mu ihramee ba pare ci la nekk majeur kooku ana lay def est-ce que day reprendre armal bi mu armaloon wala déet loolu insha allahu taala dinañ ci ñëw ah lii mooy masalaam tasawurul masala gone goo xam ne moo xam sa doom la wala sa jarbaat walla gone goo xam ne yaa ko yar moo xam góor la wala jigéen la majeuragul nag comme mu am cinq ans wala quatre nga yóbbu ko mu aji waaw laaj bi mooy est-ce que leer nañu ne majeuragul kooku est-ce que aj googu dina baax c'est ça la question c'est ça la question loolu euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daanaka mën nañ ne tuutee des ijmaa am ci waaw tuutee am ijmaa am ci këne kooku moom ajam baax na comme li ndax li yonent mi alayhi salaatu wassalaam wax moo tax al imaam euh, ku mel ne euh, ñoom al imaam Ibn Abdul Bar al Andalusi rahmatullah alayhi mu ngi naan lii nii ajaaza al hajja bi sabiyi jamaatun jamaatul ulama bil hijaazi wal iraaqi wa shaam wa masr wa xaalafahum fi daalika ahlul bida'i waaw falam yarawul xajja bihim wa qawluhum mahjurun inda al-ulamaa li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xajja bi ughaylimati bani abdil muttalib wa qaala fi sabiyyi lahu xajj wa lilladhi yuhijjuhu ajr ila aaxiri maa qaala al imaam al xaafiz ibn abdul bar mu ne yoonal na te wéyal na te d'accord na ne dina baax aju gone jamaatul ulama mbooloom boroom xam-xam yi bil xijaaz yi ci xijaaz mooy bilaadul xaramayn mooy bilaadu Makka ak Medina ak li ko wër foofu ñoom ñépp d'accord nañ boroom xam-xam yooyu que ne aju gone dina baax wala iraq ak boroom xam-xamu iraq yi Kuufa Basra ak bilaadu Xuraasaan wa Shaam ak waa Shaam muy waa Syrie ah wa Misr ak waa Égypte ñoom ñépp ñi ñooy boroom xam-xam yi de ah mu ne wa xaalafahum fi daalika ahlul bidaa ñi wute ci mbir mii ne aju gone du baax mooy ñi nga xam ne ñooy ñooy nitu ñoom moom falam yarawul xajja bi bihim ñoom gisuñ ne ajak gone dina baax mu ne waaye wa qawluhum mahjurun inda al ulama seen wax jooju wax la joo xam ne ju ñu gàddaay la ci boroom xam-xam yi alayhim lu tax li tax mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam biñ gis nii ah bu mawlaana ibnu Abbaas bi bi nga xam ne ci la àgg ar-Rawha ndaw si daal di koy wan ndaw si laaj ko ndax gone gi am na aj mu ne naam wali ki aj wala ki ajr na am mooy ah kay moom kay dina am aj wala ki te ñeel na la yow mi nga ajal ajr mu ne te yonent bi na bi Ughaylimati bani Abdul Muttalib ak xale yi doomu Abdul Muttalib yi te majeuruñu woon mooy mooy ci famille am ay xale yoo xam ne bi muy aj ñu nga fa woon te waxul ne ñii seen aj baaxul te wax na ci xale biiñ la wax sànk wax ne lahu xaj am na aj te waa ki ko ajal kooku am na pay loolu lii day wone ne lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te lii mooy li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax léegi nag ginnaaw masala bii boroom xam-xam yi nag dañ cee pré dañ cee teg beneen affaire waaw boo xam ne it dañ cee ijmaa la moo tax ku mel ne al imaam ibn abdul bar rahmatullah alayhi mu ne wa ajmaa al ulama ala anna man xajja sagiran qabla al buluugi aw xujja bihi tiflan thumma balagha lam yujizhu dhalika an xajjati al islaam waaw mu ne wa ajmaa al ulama mu ne ulama uy muy boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daldi nañuy ijmaa mooy am na consensus kene man xajja saxiran qabla al bulugh képp koo xam ne dafa aj bi mu nekkee ndaw laata muy majeur wala aw xujja bihi tiflan wala boog am ku ko ajal mooy koo xam da koo yóbbu defal ko yépp ah mooy xajja saxiran xam nga xale dafa am dafa am mumayyiz ak ghayru mumayyiz ah as-sabiyu wala at-tiflu al-mumayyiz wa ghayr al-mumayyiz bi nga xam ne ràññee na xale bi ràññee ak bi nga xam ne ràññeewul waaw xale bi ràññee mooy lool ràññee taxu ko doon majeur taxul mu nekk majorité majorité yi du 18 ans waaw Sayyidatu Aisha doon na wax ne gone bu amee 9 ans kooku imra ala mooy jigéen la ta mooy en général jigéen ñi xale yi ci la xale yu jigéen ñi ci la ñuy commencer di gis seen règles yi ki nga xam ne mooy góor bu commencer gént tamit loolu signe la buy wane ne kii majeur na même bu dee quatorze ans la am waaw kon mbir mi du l'âge de la majorité n'est pas comme ni nga xam ne noonu la xewe en démocratie gaa yooyu les laïcards ay ah, naan dix-huit ans ci seize ans non no xale bi nga xam ne dafa am neuf xale bu jigéen bi nekk majeur lépp loo xam ne moom lañuy tere ndeyam yaayam mi ko jur ci sharia moom lañ koy tere lépp lu ñu digal ndeyam ci wàllu sharia moom lañ koy digal mooy lan mooy gone googu day nekk farata ci moom muy woor léegi amul neuf la am non kii dix la am mbir mi loolu mooy ne li nga xam ne yaayam ñemewu ko def ci wàllu sharia loolu lépp dañ ko koy xaraamal mooy manatu lay ay ay ay ay ay boppum neen loolu mënatu koo def ci mbedd mi di nuyu ñoo xam ne duñu ay zu maxaramam loolu it dootul man fee nekk waaw di leen nuyu loxo noonu ak di biis mënatu la ne même bu doon démb mu ngi def bi mu amee sept ak yooyu mënatu la nekk waaw ñëw ñu koy uuf ay góor yoo xam ne duñu ay zu maxaramam mënatu la ne waaw mooy loolu la te tamit awraam da koy muur comme ni nga xam ne ndeyam yaayam noonu la nekke farata ci mu def ko waaw julli ni mu nekke farata ci yaayam mu yeewu fajar noonu la war a yeewaale doomam jooju amul tey demul école walla muy dem école lañ koy ci après dimanche yeeg samedi mu grasse matinée déedéet ni la yeewu fajar julli waxtu ware yow yow yaay jeeg baay ji noonu la ware seen doom ju góor wala ju jigéen ji nga xam ne majeur na même bu dee quinze ans wala quatorze ans wala ndaw si neuf ans la am waaw kooku mooy gone gi nga xam ne bu dee majeuragul lañ naan al euh, mais mu ràññee mooy koo xam ne par exemple man nga koo yónni mu dem mën a jëndi dara ñëwaat loolu taxul mu nekk majeur mën a jëflante kooku dañ naan kii ràññee na loolu benn façon gone la mu am beneen façon gone goo xam ne ràññeewul mooy moom li muy def luñ dañ ko koy defloo waaw mooy xamul ndax lii moom ay fii est-ce que c'est yooyu moom xamu ci yooyu day def rek waaw day def day ñëw ci jàkka ji xam nga gone gu ràññee du fekk euh, imam bi julli ba pare toog mu ñëw jël jël mbaxanaam daal di dem <laughs> ñépp toog ñu mu ñuy ñuy ñuy baaqiyaat ak mu ñëw ba tiim imam bi yër ko bam kii mu jël mbaxanaam mi daw xam nga lool ko ràññee euh, lu dul gone gu réew du ko def mooy gone gu mel noonu nga xam ne moom folo jàppe lépp kooku beneen affaire léegi nag ki ràññee moom bu dee dañ koo yóbbu màkk wala mu dem ajal boppam def li ñéppiy def ak ki nga xam ne ràññeewul moom comme ki ndaw sii doon wax nga xam ne moom yaayam moo koy defal lépp mu ne loolu boroom xam-xam yi ñaari façon xale yooyu yëpp dëppoo nañ ne bu ñu ajee laata ñuy majeur moo xam mu mumayyiz wala ghayru mumayyiz lam yujizhu dhalika an hajjatil islam lii moom doyut mooy du ko mooy ajug lislaam gi moom foo jaar mu def ko moom lii moom moom moom mooy mooy mooy de de de deduwaane wu ko teggiwul aj ga newoon farata li man istata ilayhi sabila da suñu boroom wax mooy moom deñul ci moom du deñ parce que lan parce que rufi al qalam dañoo yëkkati euh, al al al qalam mooy duñu majeur majeuruñ ku majeurul nag attey sharia yi dafa am ay conditions yoo xam ne ci lay nekke farata ci nit te bokk na ci condition yoo yële mooy nit ki nekk albulughu mooy mu nekk koo xam ne dafa atteindre l'âge de la l'âge de la majorité waaw bu ko amul nag kooku mooy kooku bu àggul l'âge de la majorité moo tax woor du nekk farata ci moom julli du nekk farata ci moom waaye dañuy sopp nag ñu leen koy digal ndax ñu mën a nekk ci bain bi comme ni ñu ko waxe woon teel koo tàmm comme ni nga xam ne noonu lañu ko développé woon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal na comme ni alayhi salaatu wassalaam doon diglee ñuy digal xale yi ñuy julli te nekk guñ majeur ba pare mu ne bu ñu amee euh, mooy bu ñu amee sept ans leen di digal bu ñu amee dix ans nag ñu leen ciy dóor mooy bu ñu leen nee ay aywa julli leen ñuy bañ bu boobaa moom nañ def la tuuba ñu julli même bu dee majeuruñ bu ko defee mooy ñu mën a nekk ñoo xamante ne dañuy imprégné wu ci mbir mi seen xol loolu njëkk faa sax ba bu ñu nekkee mag loolu daal di yomb waaye ñàkk jom yu bari yi ngay gis ak ñàkk mën jaamu yàlla yi surtout ay xiif ci wàllu koor ak yooyu noonu boo seetloo ñu bari duñu ko def mooy bi ñu nekk parce que bañ nee gone kenn tàmba kenn kenn tàmbalu leen kenn tàmbalu leen li nga xam ne mooy jaamu yàlla googale kon nag affaire baa ngi noonale kon mu ne waajima al imaamu ibnu abdil bar al andalusi yuusuf ibn mooy annamariyu annamariyu léegi kon nag mu ne mooy loolu mooy lan mooy xale kon boo xam ne majeurul bu ajee it bu màggee bu majeure kook dañ naan ko day mel ni mooy ajam kook baax na de waaye nag aj googu teggiwul li nga xam ne farata woon ci moom mu ngi mel ni ñu ne exemple pour nit mën a passer bac am bagam il faut mu am dix mu am gone goo xam ne quinze ans la am waaye dafa brillant mu passer bac ñu ne bon bu ko neexee passer bac comme genre entraînement lay doon ci moom ngir mu miin ko xam ne muy demee pour bu bu amee dix-huit ans mbir mi du ko bett waaw mais kenn du valide même bu jëloon major sax ci avant 15 ans kenn du ko valider parce que mbir mi de 18 ans moom la ñu requis mooy l'âge requis pour pouvoir passer son bac et l'avoir hein comme loolu rek la mooy léegi nag mu des beneen affaire waaw <laughs> euh, bon al imaam al ibn Abdul Bar nag nee na am na nag benn mbooloo boo xam ne ñoom dañoo génn ci ijmaa bi waaye seenu ñàkk seenu ñàkk seenu génn ci ijmaa bi kenn du leen bàyyi xel waaw moo tax mun a waqad shaddat firqa fa ajaazu lahu hajjahu bi hadha al hadith ah mun a wa laysa inda ahli al ilm bi shay ah <laughs> li anna al fard la yu'adda illa ba'da al wujub wa hadha ibn abbas huwa alladhi rawa hadha al hadith an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa alladhi kaana yufti bis-sabiyyi yahujju hatta yahtalim qaala no bis-sabiyyi yahujju thumma yahtalim qaala yahujju hajjata al-islaam ah mu ne wa fil mamluuki yahujju thumma yu'taq qaala alayhi al-hajj mu ne mooy mbooloo moomu noonu daal bew wax wax joo xam ne ju tumuranke la ko kenn du bàyyi wax kenn du bàyyi xel li nga xamante ne mooy wute boobu waaw ne bon ñooñu dañu ne bon gone bu ajee baax na mooy kenn mooy lan mooy teggil na ko aju farata ji kenn du ko laajaat bu màggee bu majeure ndax lan ñoom ci xadiis bii lañu sukkandikoo mu ne waaye loolu du dara ci wàllu xam-xam parce que mbir al li nekk farata manu la nekk farata lu dul jamono ja nga xam ne ah, te du ñu ko joxe bokk mooy aktu def ko jamono yi def ko du mat ci benn nit lu dul jamono ja nga xam ne ci lay nekk majeur comme ni nga xamante ne rek hein ah, la ñuy waxee ne laaj bi nga xamante ne mu ngi mel ni xoola euh, euh, bu dee ñu ne France euh, même bu dee gis naa ne loi bi ñu ngi koy changer mooy gone yi France fekk c'est à l'âge de six ans hein six ans mooy l'âge obligatoire bu ñu war a yóbbu xale yi école bon gouvernement bu bees bii nag kii na ko changé na ko def na ko trois ans léegi mais duggagul en nekkagul en en vigueur mooy tàmbaleegul mooy ne euh, buñ ne nee six ans mooy obligatoire mooy kon boo dugalee sa sa xale école trois ans quatre ans cinq ans mooy loolu du farata. est-ce nit ki mën na ne bon man sawaay dugaloon naa sama doom ba mu amee trois ans ba cinq ans léegi man dootuma ko dugal bu amee six ans kooku loi bi dal ci kawam ne ko mukk parce que yow la nga doon def noonu nekkagul woon obligatoire ci obligation ci moom léegi nag bi nekk obligation six ans nga naan ndax dugaloon naa ko duñ ci bàyyi xel c'est pareil waaw loolu lay wax ne fard li nga xam ne farata la du nit ki du ko mën a jooxe du ko mën a def lu dul bu mu majeur voilà mu ne te Ibn Abbas mu ngi nii moom moo soloo xadiis bi radiyallahu anhuma moo ko jëlee ci yonent mi alayhi salaam te da doon ubbee buñ ko masoonal bu doon iftaa di ubbee ñu koy laaj muy tontu wala muy def ay fatwa ci xale boo xam ne aj na ba pare mu daal di gént mooy ginnaaw gi mu mu majeur da doon wax ne moom al imaam Ibn Abbas ne kooku day ajaat waaw xajjatul islam fekk mu def ko. ñu moo te tamit ci ki nga xam ne ab jaam la ndax loolu it beneen masala la mooy masala ab jaam waaw jaam boo xam ne mooy ab esclave boo xam ne dañ koo moom xam comme que dañ koo moom <laughs> moom bu ajee escajam baax na loolu it beneen masala la loolu boroom xam-xam yi ah li gën a dëgër ci ñoom dañ ne ab jaam moom bu ajoo bu ajee ajam baaxu mooy non baax na ajam baax na waaye bu dee dafa gore buñ ko gorelee day ajaat waaw parce que nekkagul woon ndax jaamu yàlla jii nii xurriya da cee bokk waaw comme que dañ ko moom bu ajee aj ga baax na waaye nag bu eh, bu dee ne dafa dafa dafa dañ ko libéré wala mu jël racheter liberté day ajaat waaw loolu nag mbir la loolu lu ama am solo la eh, waaye euh, ku mel ni al imaam Daawud al-Zahiri rahmatullah alayhi dane man moom d'accord naa ci gone gi de waaye li waa jumhur di wax ci jaam bi man d'accord ma ci jaam bu ajee même bu dee il est dans les fers hein la boo xam ne libéré guñ ko moom moom bu libre it du ajaat parce tax yow nekk na majeur aj na c'est bon xuru moom ajam lool doy na ko ajug l'islam ah. bu dee bi mu nee jaam la aj ñu daal mu racheter liberté wala ñu libérer ko mu daal di ajaat kooku ko kooku jarul muy ajaat voilà jarul muy ajaat waaye wax waa jumhur mooy li gën a dëgër léegi nag mu des liñ doon wax sànq mais xale boo xam ne euh, dafa armal bi muy armal majeuragul waaye bi mu duggee ci aj gi après ci la yëg ne léegi nekk na majeur waaw léegi nag kooku ana mooy affaire am est-ce dañ naan ko sawaay armalaatal wala dañ naan ko de façon comme que armaaloon bu continuer bii waaye di nga ajiwaat beneen yoon loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi alayhim dañ cee wute ku mel ne al imaam Abu Hanifa an-Nu'man eh, ak al imaam ash-Shafi'i yu rahmatullah alayhi seen wax yi niroo nañu ah parce que ku mel ne al imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi na ne gone ji moom bu dee dafa armal ah après mu majeur ci jamono ji mu armaale mooy bi mu ba pare. moom bu boobaa lenn lañ koy laaj dañuy xool ban période la la affaire bi ban période la la nekk majeur bu dee ne avant wuquufu arafa la te loolu la imaam al-Shafi'i tamit wax bu dee ne dafa nekk avant muy taxaw arafaat waaye à condition an yujaddida al ihram mooy mu renouveler wat armal ba parce que armal bële ba mu koy def il était pas dans waaw mooy mbir mi nekkaguloon farata ci moom comme que nekk na ci farata ci moom te taxawagul Arafat mooy aj ji rawagu ko bu boobaa moom moom du ne du basé ci aj gamu ki ci armal gam defoon parce que ba mu koy def boobu majeur gu loon léegi moom il est mu def la mu mu renouveler armalam mu armalaat waaw bu dee loolu bu boobaa lay mbir mi di door a dox waaw bu ko defee bu ko defee rek mooy moom ajam dina baax parce que def na ko daale les ak daale les temps waaw waaye ah bu dee ne al imaamu Maalik rahmatullah alayhi moom dafa jàpp ne dañuy continuer ci seen armal bi ñu defoon waaw moom moom mooy amul ay renouvelé de armaaloon nañ dugg nañ ci duggoon nañ ci jaamu yàlla jooju xam nga loolu daa bokk ci maalik yi naan boo ci xasee dugg amatul génnaat ah <laughs> mooy ne mbir mi nekkuloon farata ci moom dëgg la d'accord nañu waaw xajjuna xajjuna umratuna suñu aj suñu umra ak tamit suñu suñu koor <laughs> moo tax ñoom kooru farata mënoo cee dugg kooru euh, euh, naafila mënoo commencé wooru naafila dem ba ci biir daal di koy dox déedéet waaw ndax yonent ma lay saa saa ñu ne moo waxoon illa am <laughs> waaye nag wax waa jumhuur a gën a dëgër foofu parce que Maliki rahmatullah dañu am ay affaires yoo xam ne comme li ko borom Maraqi Su'ud di tuddee mooy yoo xamante ni ni rahmatullah alayhi muy Cheikh Ash-Shanqiti ah, mooy ne boo ci xasee dugg du farata de mais boo jëf yoo xam ne boo ko commencé àggale ko day nekk farata comme boo julli booy yow boo xasee dugg ci julli naafila amatoo droit dagg ko bu dee koor ah salaatuna ah sawmuna salaatuna umratuna tawaafuna yu mel noonu la mooy bu ma ñëwee bay tawaaf jeex na même bu dee tawaafu kii la euh, euh, naafila aw ma droit di tawaaf ba ci biir dagg ko déedéet obligé ma continuer bu may julli it naafila aw ma droit jekki ku dagg ko bu ma duggee ci koor boo xam ne du farata mais la loon ma daal xal koo commencé amatul di di di di di di ko arrêté amatul déedéet dama koy continuer waaye it umratu naa umra it bu ma ci xasee duggu mooy du farata bon mu loolu mooy ci mooy ne bu ma ci xasee dugg amatuma mooy de toute façon loolu moom ñépp ci d'accord ndax suñu borom moo ne wa atimul hajja wal umrata lillah boo xasee dugg ci umra moom amatul mooy ne bu boobaa liw farata mooy nga àggale umra ji voilà contrairement nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne boppam farada la kama kaana al fardu kama kaana <laughs> kon Maalik yi rahmatullah alayhi imaamu Maalik rahmatullah alayhi moom da ne xuufi ñoom moom moom bu dee nit ki xale bi dafa armaal walla jaam bi dafa armaal hein après mu daldi majeur wala jaam bi ñu libéré ko avant taxawu Arafat kooku moom de toute façon day continuer kiiwam waaw day continuer ñoom ñaar ñépp dañuy continuer seen armaal gi waaw te mooy aj googu moom ñu xas a moom jeex na de toute façon manu leen a remplacer bu l'islam bi même bu dee bañ koy parce que même bu dee bañ koy jeexal fekk nañu majeur waaye parce que ba ñuy dugg ci premier ponk bi muy armal daa fekk nekkuñu woon ñu majeur waaye nag amaana li insha allahu taala li gën dëgër mooy waxu al imaamu abu xanifa ak al imaamu ash-Shaafi'i rahmatullahi ala al jamii loolu insha allah mooy li gën dëgër këne non bu bu bu bu defee bu renouveler kii bi kay avant wuquufu Arafa parce que wuquufu xam naa foog naa fàttewu ngeen lu tax eh, ñu ne ñu wax ne avant Arafa parce bu dee après Arafa la moom loolu moom mooy mooy de toute façon c'est trop mooy ajam googu moom manu koo manu koo substituer manu koo taxawu palaasu aj gi nga xam ne mooy xajatul islam loolu loolu lu mën a du mën a jàppandi loolu du mën a jàppandi voilà léegi nag loolu wallahu taala alam loolu ci gàttal moo jëmoon ci masalaay xajju sabi muy aju gone wala ab jaam bon am na tamit yeneen masala yoo xam ne yu ci nekk la kom bu dee daa am ku ci def dara waaw mooy def loo xam ne dañu lay koy tere nga xam ne ku def lii lii da la ciy fekk ak yooyu yooyu mooy est day fay bu dee daa am loo xam ne dafa rëbb wala yu mel noon boroom xam-xam yam ñu ne bañ a fay waaw am na ñoo xam ne dañ ne dara la dul fay bu dee wàllu rëbb la te tamit amul fidya bu muy def ci wàllu libaas comme daal imaamu Abu Hanifa ci solu ak parfum wu yooyu bu ko defee dara la dul fay contrairement ak mi nga xam ne mooy ah, euh, ñi des ci fuqaha yi rahmatullah alayhim léegi nag ginnaaw loolu kon lii moo jëmoon ci masala bi lii masala yi jëmoon ci ar-rawha